أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila inna laka fin-nahaari sabhan tawiila wadhkur isma rabbika wa tabakkal فَسَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa nisfahu نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه wa aqiimu salaata wa aatu zakaata wa aqridu llaahu qardan hasanan wa maa tuqaddimu aqridu llaaha qardan hasanan wa aatu zakaata wa aqridu llaaha qardan hasanan وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci kitaabul iidayn ci wàl jaami saxiix bu al imaamu abu abdullah muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci ci njaal benn mbëmbastal bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci téere boobu muy téere bi nga xamante ne moom mooy wax ci mboolem liy wër-wërloo ci ñaari iid gisoon nañ ci baabun fil iidayni wat tajammuli fiihimaa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci bis ci bisub ak li nga xamante ne moom mooy sance ci ñoo sance ci ñoom ñaar ñu gisoon ci xadis sayidna abdullahi ibnu amar ibnu alxataabi radi allahu taala anhu gise woon yére bu rafet ci ji ci kanamu ci ci bi ci kanamu jàkka ji ñu koy jaay bi nga xamante ne moom la ko gis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibtah bi tajammal biha lil ayd wal wufud yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko jënd te nga taar bu ko defee nga taarloo ko nga maanaam nga ciy sañse su fekkente ne eh, it dafa jat naka noonu bu fekkee dafa am ñuy ay délégation ñu ñëw ci maanaam ñëw jóge fen jóge ci yeneen dëkk yi wala ci yeneen réew yi ñëw ci madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Euh, xadis boobu kon gisoon nañ ci ne sànq ci sol a yére maanaam yu rafet yu taaru ci bisu euh, ayib loolu dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku mu nekk loo xamante ne mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ñu dëppoo tamit ci ne yére yi nga xamante ne moom mooy kon bu gën ci yére yi ayib moom mooy yére bu bees te rafet loolu moom mooy li gën su fekkente ne nit ki dafa am yére bu rafet waaye defe naa bees bu boobaa mu sol yére bu bu gën a moo gën bu bees bi. waaye naka noonu su fekkente ne ñaar yu bees la am te rafet mu ko defee mu daal di jël ba ta weex bu weex ba nag moom mooy bi nga xamante ne moom mooy boobaa bi gën euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam li aju ci wàllu googu moom mooy taarlu yooyu tamit noonu la nekkee loo xam ne dafa dagan ci mboolem góor ñi waaye nag jigéen ñi bokkuñu ci sañse gi maanaam ngir ne ñoom li nga xamante ne moom mooy li war rek mooy ñu solum li nga xamante ne maanaam ngir bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy fitnaalaate loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ci ñoom waaye bu fekkente ne góor yi ñoom ak xale yi ñu ndaw yi ñoom ñu sañse donte tax dañ leen di solal ak ñoom wuree gone yi la ay yére yoo xamante ne day amaale maanaam ay rëdd yoo xamante ne rëdd yi rëdd yi wurus lay doon wala bokk Euh, ñu mën leen a solal loo xamante ne xeetu ay yoo xam ne day am wurus ngir ne ñoom xale yu ndaw yi xaraamul ci ñoom waaye nag loolu ci bisu it lañ leen koy may loolu mooy ëpp ci borom xam-xam li ñuy wax rahmatullah alayhi donte am nañ ñu ne même bu nu la éedéet xale bu ndaw comme que xaraamul ci moom mën na koo takk di ko sol maanaam ay wurus ak ay or wala yu mel noonu waaye loolu amaan na nekkut li gën a wér ngir ne bu xale bu ko tàmmee ci ba mu nekkee ko ne boo moytu bu màggee du ko bàyyi. kon loolu maanaam moom maanaam kon mooy tax ne li gën a wér daal mooy ne bisub iit daal dina dagal ñuy solal ñu solal leen xeetu coleen yu mel noonu maanaam ngir ne bisub iit bis la boo xam ne dañ cee war a sañse comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon tamit ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci gisoon léegi nag mu ne baabul xiraabi wa baabul xiraabi wa daraq yawmal iid maanaam baab buntu al xiraabi Euh, mooy ay xeec wa daraqi ak euh, euh, mooy moom mooy li ñuy mooy armure yi ñuy nga xamante ne dañ koy jël di ko di ko baaree xeet xeeti yawmal iid bisu iid maanaam ñaar yooyu léegi loolu nag li nga xam ne moom la imaam al-Bukhari indi fii maanaam daf cee sàmmonteeg ay kaddu yoo xamante ne dañoo ñëw ci xadis yi nga xamante ne dana ko wax bi nga xamante ne dana ko indi ci buntu bi insha allah loolu moom moo tax mu tuddee ko nii waaye li nga xamante ne moom la ci namm moom mooy ne bisu iid bis la boo xamante ne dañ ci maye yenn doxalin yi maanaam mbir yoo xamante ne ay xeetu maanaam mooy daal ubbeeku maanaam xeetu ba xeetu genn xeetu bàyyeeku boo xamante ne danañ ko maye ci bisu iid te ci bis yeneen yi ci des du nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la maanaam muy ay masalan ay yenn way yeeg ak maanaam yenn xumbal yeeg yooyu noonu danañ ko maye ci bisub iid waaye duñ ko maye ci yeneen bis maanaam ngir ne ay ay ay ay ay xeeti yenn xeetu taasu yeeg wala yooyu noonu nga xamante dañ koy maye ci bisub iid ci jigéen ñi ba pare dinañ ko gis insha allahu taala waaye duñ ko maye mu nekk bis loo xamante ne daa iman tous les jours dañ koy def wala boog mu nekk loo xamante ne am métier lay doon lool moom nekkut loo xamante ne danañ ko maye comme ni nga xamante ne danañ ko gis insha allahu taala kon li nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam daal ci tënk mooy ne bisu bis la boo xamante ne bisu feet la ko maanaam comme niñ koy gisee te loolu nag dafay tax ba nit ki war a mën a ñu am ñu koy may yenn mbir yoo xamante ne bu doon yeneen bis yi duñ ko ko may comme li nga xamante ne noonu la fuqaha u Maliki di waxee rahmatullahi alayhim masalan cangaayal farata gi jigéen ñi war a sangu bu fekkente ne bésu maanaam seen bisu céet la masalan dañ na maanaam euh, raxas bi ñu war a raxas seen bopp bi nga xam ne dañ koy xàjj loolu noonu bu dee dañ koy létt létt yu bees yi ngir maanaam ngir ceeb gi boobaa dañ leen koy wooye falal maanaam ci yu mel noonu waaye loolu teg telewul ne képp maanaam bis bu jot rek saa yu jigéen ji léttoo noonu rek maanaam nga xam ne létt yi dafa cher rek daan ne kon du ma ko tooyal saa bopp bi loolu du mën a ne maanaam ak yeneen ak mbir yoo xamante ne day tegtale ne bisu feet daal dafa am yuñ ci maye naka noonu bis bi nga xamante ne mooy comme bisub ceeb nga xamante ne bisub feet la yooyu dafa am yuñ ci maye yoo xamante ne duñ ko mayee ci yeneen bés yi loolu tamit moom moo tax bisub eed yi muy bisub Tabaski wala Korité mu am ay mbir yoo xamante ne daf na ko woyofal ci bis yooyu waaye daf ko woyofal ci bis bu ne mu ne qaala bil isnaad bi muttasil fi awwal kitaab li haddathana Ahmad te moom mooy al imaam Ahmad ibn Salih al-Misri rahimahullahu ta'ala muy imaam boo xamante ne comme niñ ko gisee borom xam-xam yi rahmatullah am dañuy wuute ci Ahmad bi kan la ci ñoom ñenn ñi jàpp ne Ahmad ibnu Isa la te moom mooy doomu baay ci Abdullah ibnu Wahb al-Misri rahimahullah waaye li nga xamante ne moom mooy lu wér moom mooy ne Ahmad bii maanaam imam al-Bukhari rahimahullah maanaam bu waxee solowee ci Ahmad bu solowee ci Abdullah ibnu Wahb kooku Ahmad ibnu Salih la rahimahullahu ta'ala amma ki nga xamante ne moom mooy Ahmad ibn Isa kooku imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci kitaabu taarix la solowee ci moom waaye solowul ci moom ci saxiix bi te daf koy tudd saa yu koy wax danaan haddathana Ahmad ibn Isa mu daa di leer kon moom moom Ahmad ibn Salih bi rahimahullah moom mi ngi génn adduna ci weeru Zulqa'da ci deux ñaar téeméer at ak ñeent fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ mu ne qaala haddathana ibnu Wahb te moom mooy al imam Abu Muhammad Abdullah Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi rahimahullahu taala di faqih bu mag ci waa misra bokk ci fuqaha u maliki yi nga xamante ne ñoom ñooy misri yu ne rahmatullahi alayhim mi gane adduna téeméeri la ak ñaar fukk ak juróom ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna téeméeri la ak juróom ñeent fukk ak ñaar ci ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu wa sallam fekk mu am juróom ñaar fukk tak ñaar maanaam loolu rahimahullahu taala rahmatan moom mu ne qaala axbarana amran te moom mooy al imam abu umayya amr ibn al harith ibn yaqub ibn abdullah al ansari rahimahullahu taala moom itam waa misra la mi ngi gane àdduna 92e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 147 jàpp 148e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom tamit ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta comme imam Abdullah ibn Wahb al-Misri rahimahullah mu ne anna Muhammad ibn Abdurrahman al-Asadi te moom mooy Abul Aswad euh, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal euh, euh, ibn al-Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid ibn Khuwaylid ibn Asad moo dañu ko al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam euh, moom tamit ay xadiisam euh, ñi ngi ci kutubu sitta mu ne euh, an Urwa moom mooy ibnu Zubayr ibn moom moom moom Muhammad moom Muhammad ibn Abdurrahman mi ngi génn adduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne an Urwa mooy ibnu Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom Abu Abdullah mooy daaxantalam comme niñ ko xame woon muy bokk ci fuqaha as-sab'a ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam gén gane adduna ci vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi génn adduna ci juróom ñett juróom-ñeent fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta an Aisha mooy ummul mu'miniina al-Humayra radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ummul mu'minin radiyallahu anha moom mi ngi génn àdduna juróom fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy borom néeg bi nga xamante ne mooy borom néeg bi gën a barkeel bi gën a tedd ci kaw suuf ngir ne néegam foofu la dem muy tedd Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bu ñaar ñu mag ñu Seydina Abubakar ak Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhuma foofu la ñu ne moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha bokk na ci muksiruna yi moom ci jigéen ñi moom rek sax moom moo ci bokk moom moo ngi am ñaar ñaar junni xadis ak ñaar téeméer ak fukk ci ay xadis moom la solo radiyallahu ta'ala anha mi nga xam ne mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent imam al-Bukhari wéetoo ci juróom fukk ak ñeent imam Muslim wéetoo ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay xadis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nee na daxala dugg na alayya ci man rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa indi te nekk na fi man jaariyataani ñaari gone yi jigéen maanaam jaariya maanaam moom mooy eh, maam jaariyataani ñaar lañ ci jaariya kenn ki moom la ñu tuddee jaariyatu ñaar ñi ñoom ñooy jaariyataani jaariyat nag moom mooy jigéen joo xamante ne mooy comme bu dee góor xulaam la wax mooy xale bu dee jigéen jaariyatu la ñuy wax maanaam mooy gone gu jigéen kon moom eh, mu ne ñaar ñaar ñi mu ñaar ñu mel noonu dugg nañ fa wax nañu ne ne kenn ki eh, mi ngi mi ngi tuddoon xamaama amma ñeneen keneen ki ci def nag kooku lañu xamul turam maanaam ci téere yi xadiis naka noonu ci téere yi siire yi kooku tamit beneen bi ci def moom mooy ne ay xale yu ndaw lañ comme niñ ko gisee yoo xam ne tuxan ni yaa ni ña ngay way bi xinaa ibu aasa ci wayu maanaam euh, xeexu euh, xeexu euh, jamono yu njëkk yi maanaam mooy xeex yi nga xamante ne mooy way yi nga xamante ne dañ koy way ngir fa ngir fàttale ko ne maanaam ngir wax di di di di di di di xirtal nit ñi ci njàmbaare ak yu mel noonu comme masalan tey bu doon ñun wolof yi dañ naan ay ñaani bañ naa xeetu wax yooyu maanaam yooyu la yooyu la maanaam mooy way yoo xamante ne ngir rek xirtal nit ñi maanaam fàttali leen ne ak njàmbaare danoo war a am wala boog mi ngi mel ni kuy kuy woy naan ah, masalan talaatay ndeeri jigéen ñi nangam bañoon nañ xeet yu mel noonu wala dañoo jàmbaare woon def ni maanaam xeetu woy yu mel noonu ñoom lañ doon woy fekk lool nag woyu maanaam li nga xam ne moom la ci moon moom mooy woyu eh, ñi ñi nga xamante ne mooy xeex yi daan am diggante Aws ak Xasraj yi ci jamonoy am ci jamonoy jaahiliya waaye wax jooju way yooyu nekkut loo xamante ne lu xaraam moo ci nekk lii bokk na ci li nga xamante ne daañ ci ñëw insha allahu taala waaye mu am loo xamante ne mat naa leeral comme li nga xam ne noonu lay ñëwee ci beneen xadis bi di ñëw maanaam bii nii buy ñëwaat buñ koy gisaat insha allah ci biir kitaabul iidayni daañ ko gisaat insha allahu taala daf ne wa ma huma bi mughanniyataani maanaam ñoom ñaar duñu ay waykat dafa fekk rek ne bis boobu dañ doon way maanaam te loolu te fekk ñaari xale yooyu nekk ak sayyidat Aisha radiyallahu taala anha fattajaa maanaam mu daal di tëdd moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala maanaam ci kaw lal bi wa hawwala mu daal wulbuti wëlbati wajhahu xar kanamam maanaam dafa wëlbati xar kanamam daal di sangu fekk sango euh, kanamam ci anam goo xamante ne Euh, moo tax euh, euh, ku dugg ci du gis maanaam du gis jëmm du gis xarkanam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit bum ba mu ko defee mu ne wa daxala mu daal di dugg Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu maanaam ngir ziyaar ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tam bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci boroom xam-xam yi jàngate rahmatullahi alayhim mooy ne bisu iit bis la tamit boo xamante ne dañ ciy seetlante di ci ziyaarante mu nekk kon bis boo xamante ne ziarante daf cee nekk ak xeetu jaamu yàlla mu nekk xeet mu nekk lu mag ci euh, bis boobu mu ne fanta harani moo tax bokk na ci yiñ sopp ci bisu it mu ne fanta harani mu daal di may ŋaññ maanaam daal di may gëdd loolu tam bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale mooy ne su fekkente ne dañoo ñëw bisub fe bisub euh, maanaam maanaam ki nga xamante ne moom mooy borom kër maanaam maanaam jigéen juy sëy fenn baayam mën naa ñëw fekk ko ci biir këru borom këram ba noppi ah, di ko fa yedd ak di ko fa corriger maanaam ci ay mbir yoo xamante ne yu ñaaw la yu mu gis ci moom ak nu muy doxale dégg nga loolu bi nga xamante ne am na waqaala mu daal di wax ne mismaaratu shaytaan ndax misiku seytaane yii ah maanaam instrument wu maanaam mismara moom mooy xeetuk ah, mbiip lay doon wala riiti maanaam xeet googu lay doon mu ne euh, boo xamante ne yu seytaane mooy instrument musicaux rek mooy mus mooy musmar maanaam mu ne ndax yooyu wa seytaane yu seytaane yi maanaam loolu tam bokk na ci liñ ci xame mooy kàddu yooyu nga xamante ne mooy way yi am na nu muy nu way yi di mel maanaam dafay nekk loo xamante ne dafay xaram maanaam hatta comme ni ko lu bari ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim rawatina fuqaha u hanafiyye ak maliki rahimahumullah ak fuqaha hanabila tamit rahmatullah alayhim mooy ne jàng gi nga xamante ne moom la ñuy jàng même alquran su fekkente ne nit ki daf koy jàng ba pare bi ci indi ay yàq yoo xamante ne maanaam li koy waral moom mooy di jéem a neexal baat bi loolu day xaraam tamit maanaam tey masalan tey war a ngay neexale baat ci noo xamante ne dafay indi euh, maanaam wax mbir mi day nuroog wañ maanaam bu boobaa tamit dafay xaraam ci alquran tey masalan nit ki bu doon jàng alquran di ko way ci musique yi comme ci caaxaankat yi ni ñuy def même bu fekkonte ne àndul ak tëgg àndul ak instrument musicaux mais façon bi nga xamante ne moom lañ koy wayee maanaam loolu mooy moom moo xaraam maanaam ngir ne loolu sax ñaare du ànd ak respecté benn règle ci règle du tajwid yi dégg nga loolu kon moom mooy tamit li nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yaxal nañ ko ci waaye euh, loolu moo tax sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu daal di tuddee mbir mi daal di ne instrument musicaux yi la maanaam nga gis ne kon ndekete way yi ñuy way te lii tam bokk na ci liñ ci xamee mooy ne jigéen ñii di way lool tamit maanaam mismar shaytan la ndax Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu xel yanuwul mu dugg ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ñooñu xale yu jigéen ñi di way ñuy way ba pare mu tere leen ko ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fa muy wax ne lii yëfi seytaane la te fekk mbir mi musul dégg ne yenente bi sallallahu alayhi wa ne mbir mi yëfi seytaane la bu fekkente ne mus ko woon dégg mus ko xamee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon doonul woon may boppam di attee ne mbir mi kat yëfi seytaane maanaam kon moo di jigéen ñii di way loolu tamit yëfi maanaam instrument musicaux wu seytaane yi la te loolu bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy teg tegtal moo tax mboolem way yi ngeen di dégg ñu di ko way naan eh, jigéen ji di way xatta jigéen ji di am jàng alxuraan di tajwid loolu mizmar seytaane la way maanaam instrument musicaux wu seytaane yi la léeg-léeg nag nga ñu koy def wala ju ci nekk jàpp ne ñu ngi ci dara fekk loolu seytaane rek moo nekk di leen manipuler nu mu leen neex lu mu ko neexee yàlla na nu yàlla sàmm mu ne nag mismaratu sheytaane inda nabi fa yeneen wetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mais mu ne loolu la ko ŋàññee maanaam noonu la ŋàññee sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nee na fa aqbala alayhi maanaam ngir ne loolu tamit bokk na ci lii wane ne ci teewaayu boroom xam-xam bu maanaam nit ku gën a xam su fekkente ne dafa am koo xamante ne xam na li muy wax am ku gën a xam ku fa nekk su fekkente ne kooku yi maanaam dafa moom dafa jàpp ne kii bàyyiwul xel li mbir mi bu boobaa loolu li nga xamante ne moom lay def moom mooy dañ koy mooy dagan na moom ci boppam mu daal di euh, tere ma mu daal di digle lu baax foofu naka noonu tere lu bon comme ni nga xam ne noonu la Seydina Abubakar def radiyallahu anhu ci teewaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa aqbala mu daal di daal di dëgmal alayhi ci moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngir ne lan ngir ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa jàppoon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam déggul mbir mi fekkiwu maanaam xamu ko ngir ne nu mu tëddee sàngu noonu dafa jàpp ne da doon nelaw moo tax jigéen ñi xam ñaari xale yu jigéen ñi di mën a noonu ci kanamam te waxu ko waaye fa lamma ghafala ba nga xamante ne mu ne mu ne mu ne fa qaala mu ne euh, euh, mu ne da'ahuma maanaam bàyyi leen ñoom ñaar te dana wax tamit insha allahu taala maanaam ngir ne dafa wax ne bis bii bisub iid la lool moom moo tax maanaam ci yeneen riwaayaat yi comme ni nga xamante ne noonu lañu koy gisee mu ne la bàyyi leen parce que euh, bis maanaam feet wu nekk am nañu seen ay seen feet ñun nag bis bii suñu bisu iid la suñu bisu feet la kon nag bàyyi leen ñoom ñaar maanaam ngir ne la ñu def benn ci teewaayu jigéen ñi lañ ko doon defee maanaam loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam mooy ay jigéen ñu ndaw ñoo doon way ci kanamu yeneen maanaam ci kanamu sayyidat Aisha radiyallahu anha te loolu noonu mu doon def ci kër yenente bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam ñoom ñoo nekkoon seen biir yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tëddoon ñoom ñaar ñuy way te loolu li wane ne mbir mi loolu la mooy li ci lim ci teg mu ne fa lamma ba nga xamante ne xafala maanaam ñàkk naa bàyyi xel rek ramastuhuma ma daal di leen di kobax fa xarajata ñoom ñu daal di génn maanaam mooy mi baaxut te waaye nag ñu comme ñoom seen biir la ñoomu neen te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tëdd na moo tax ñoom ñu mu bàyyi loon woon ñoom ñuy way way yu mel noonu waaye te te te ñoom ñaar lañ te xale ay xale yu ndaw lañ duñ ay mag maanaam ay xale yu ndaw lañ te xam ngeen ne xale bu ndaw du am bakkaar ci yu mel noonu ànd ak loolu yëpp Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñu ngi tuddee mbir mi nee na instrument musique u seytaane la lii amul dalil bu ko gën a leer ci lii wane ne jigéen ñi seen way yi ñuy way dafa muy lu ñu mën a wàññi mu loolu moo tax alquran maam xataa bu ñuy julli du ñu jàng alquran ci kaw maam naka noonu du ñu nodd ci kaw ainsi de suite ak yeneen ak yeneen loolu yëpp ay dalil la yu leer maa nag ñi nga xamante ne euh, dañuy def dañuy def loolu ba pare jàpp na mën nañ koo lay ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaamati waxuñu benn dëgg parce que loolu kenn bu ko mënuñu ko lay ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na fi jàngale na jàngale mu leer nañ boo xamante ne moo gën a guddeem moo gën a leer am guddeem ak bëccëgam ñoo nuroo noonu la ñu leeral nañ guddee ak bëccëgam maanaam ci mboolem jamono yi loolu moom moo tax kon amul lenn loo xamante ne moom la ñu mën a wax foofu mu ne wa kaana te nekkoon na yow ma eed bisu eed bi yàlla abu doon na foo ak suudaanu suudaan yi maanaam ñu jóge woon ci xabasa euh, maanaam mooy suudaan mooy nit ñu ñuul ñi loolu ñoom la ñuy wax as-Suudaan maanaam ñoom dañoo jóge woon Habasha ñëw seen feet maanaam ñoom nag euh, bis boobu euh, ñoom seenu ñëw juróom-ñaareelu at la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci li gën a siiw ci waxu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu doon foowe nag bi daraqi lii moo tax imaam al-Bukhari indi ko rahimahullah maanaam bi daraqi ci ay euh, mooy seen yi ñuy fente wash wala xiraat ak ay xeec maanaam lu demee nekk xeec wala jaas yooyu wala lanti eh, mooy xeeti yooyu nag lañ daan indi mu am ñu ci daan fo la léegi nag euh, mu daal mu ne ndax mu ne ama lii daal moo am benn ci ñaar yi mooy saaltu dafa laaj annabi yeen annabi yeen te bi sallallahu alayhi wa sallam wa imma wala boo xaala dafa ne tastahina ndax da ngaa bëgg tan tan tanzurina nga xool leen maanaam nga xool maanaam ndax da leen a bëgg a seetaan fekk ñoom ñu nekkoon ci jàkka ji ñëwoon ñu installé leen ñoom ñu léegi nag jour eet bi ñu nekk fa nekk di foo ak seen armure yi ak kii maanaam euh, ak xeej yeeg yooyu di di foo mais dañ doon way wayaale tamit naan Muhammadun Abdul Salih moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di laajte daal lan la ñuy wax mu ne dañuy wax Muhammadun Abdul Salih maanaam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa jaamu yàlla bu sell la hmm. maanaam nga gis ne tool tamit day daal di nekk loo xamante ne day wale ne ci bisu iid yi tamit maanaam di ci way ay way yoo xamante ne dañuy mel maanaam di indi ay am baax maanaam di tagg yenente bi sallallahu alayhi wa ak yu mel yu ñu yoo yu lu mën a nekk la maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala maanaam tànn ji mu tànn xadis bu mel nii te indiwul fuyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jëmmi boppam di defee ci waaye daf koo dañ koo def ci kanamam loolu day tegtale ne maanaam li mu bëgg a wax fii moom mooy ne dagan na ci bis bi waaye tegtalewul ne dañ koo digle maanaam dagan na ci bis bi waaye teg tegtalewul ne nag dañ koo digle loolu mu ne faqultu nee na nee na sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam mu ne kon benn ci ñaar yi daal moo am mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, daf ma ne daf maa proposé ngir ma seetaan wala boog daf ma laaj ne ma ndax da nga bëgg a seetaan maanaam bu ko defee faqultu ma ne ko naam waaw fa akaama ni mu daal di may taxawal waraahu ginnaawam maanaam mu taxawal ma ginnaawam xaddi sama euh, lex ala xaddihi nekk ci kaw lexam maanaam ci riwaayaat yi ni ñu wuutee maanaam mooy naal de euh, dafa teg mbaggam maanaam bopp bi la euh, la muy bopp bi moom la teg ci kaw mbagg mi maanaam ci wetu doq bi lexam moom moom yet moom sayyidat Aisha tegu ci kaw lexu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi sallam maanaam xeetu mu taxaw ci ginnaawam euh, ngir moom mu mën a gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biti te ñoom ñoom duñ ko gis maanaam bu boobaa ñoom duñ ko mën a gis waaye moom dana leen gis loolu euh, day wone tamit mi nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee koo xam te ne ku rafet jikko la ak daan doxale tamit doxalen bu rafet digganteem ak soxnaam yi euh, radiyallahu ta'ala anhunna wa huwa yaqulu moom muy wax naan duunakum maanaam yeggale leen la ngeen di def yaa bani arfida yéen waa banu arfida te moo ñooñu ngir ne dañuy wax ne dañ leen di wax banu arfida ngir ne seen maam daf dañu amoon maam bu tudd noonu wala boog ñu leen ka daan wax ngir euh, beneen sabab mu ne xattaa mbete isa maliltu mbete ma daa di yokkat maanaam euh, qaala mu ne ma xasbuki baax na qultu ma ne ko na am waaw kaala mu ne ma fadhabi kon nag demal maanaam ngir ne daf ma doon laaj waaw baax na ma ne ko déedéet baaxagul de mooy seetaan nee na te pourtant de baaxoon na de waaye dama bëggoon a wan ne maanaam xool fan laa ko toll moo tax maanaam ma baax na ma ne ko déedéet baaxul de maanaam mooy mooy xool beneen bi def tamit moom mooy ci yeneen riwaay mooy damaa bëggoon ñeneen ñi ci def xam fan fan laa toll yeneen bi sallallahu alayhi wa moo tax mu naan ma baax na ma naan ko déedéet ba man man maa ngi mujj sonn maa ne ko non finalement nag kon baax na maanaam ma daal di bàyyi mun ne ma waaw kon nag léegi demal lool tamit bokk na ci ne nit ki maanaam bu jigéen ji masal bu fekkente ne xëy na euh, soluwut lu lu mu li mu sol matut wala jotut pour yeneen góor ñi mën koo gis itam mën naa làqata rek ci ginnaaw borom këram maanaam naka noonu mën naa làqatu ci ginnaaw masalan buntu bi taxaw rek wax ni waaye nag loolu yëpp day fekk mu nekk ci ay circonstances yoo xamante ne yoo ah, risque bi amu ci maanaam risque maanaam ñu gis ko te fekk nañ ko gisee matut loolu tamit du ci am wallahu a'lam moo tax hadith bi euh, bokk na ci caaxaankat yi di faral di jëfandikoo maanaam euh, ngir di wane ay way ak yu mel noonu waaye hadith bi mooy tontu bi gën a mag bi nga xam ne moom mooy wane ne euh, musique yi ak caaxaan yi yëpp benn baaxu ci maanaam ngir ne bu dee ñële dañ niñ doon fooye wayuñu woon wayuñu woon ay ay ay ay musique maanaam amuñu woon musique te boo xoolee li ñu wax li ñu wax yëpp mooy Muhammadun Abdun Salih Muhammadun Abdun Salih loolu rek la doon wax maanaam loolu xam ngeen ni mooy Seydina Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam waaye jaam bu sell la waaye xam ngeen ni loolu wuute na lool ak maanaam di taasooka ak yeneen ak yeneen ak di dugal ay maanaam mbett yenn xeetu xumbaay yi mbumbaay yi maanaam ci anam goo xamante ne vraiment loolu képp ku kallu du ko nangu beneen bi ci def tamit moom mooy day wane tamit ne euh, musique maanaam dafa nekk loo xamante ne baaxul ngir ne mbirum seytaane la comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Aboubacar waxe radiyallahu anhu te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxalal na ko ci loolu parce que yenente bi sallallahu alayhi wa ko déedéet waxu ko ne non non affaire bi du yëfi seytaane waxu ko daf ni ko rek bàyyi leen parce que bis bi bisu la maanaam loolu rek la ko wax te loolu day tegtalee maanaam woyofal gi ñu koy woyofal ci circonstance yu mel noonu waaye ne bisu it dafa am yu ñu ciy mayee yoo xamante ne ñu ko mayee ci yeneen euh, bés yi comme ni nga xamante ne noonu la euh, euh, noonu la nekkee ci sunu hadith bi te loolu tax imam al Bukhari indi ko rahimahullah daañ ci gën maanaam daañ ko gën gisaat insha allahu taala ci beneen bu ñuy gisaat xadis bi xadis bi imaam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro 454 indi na indi na ko dina ko indiwaat xadis numéro 952 ak 987 dina ko indiwaat 2906 3529 3931 5190 ak 5236 imaamu Muslim indi na ko juróom benn yoon ci xadis numéro 892 imaam. Euh, an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 1593 1594 1595 ak 1597 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 1898 euh, amma imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi kon dañu gis ne hadith bi kon imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' bu baabu sunnatil iidayni lil islaami li ahlil islaam baabu buntu sunnatil iidayni sunnay ñaari iid yi li ahlil islaam ñel ñeneen islaam maanaam moom mooy day wane ne maanaam di jël bisu iid maanaam eh, ñaari eed yi jàpp leen ba pare di ci sukkandikoo di ci def di ci bàyyi ko xel di ci def jaamu yàlla yi nga xam ne moom mooy jaamu yàlla yu màgg ak tamit ba gën def def ko mu nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la te bis yooyu mu nekk bis yoo xamante ne da koy màggal ba noppi di ci sañse di ci def mboolem yi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy wane ne nit ki kat maanaam may na boppam waxtu woo xamante ne da koo jëlal boppam euh, li mu daan préoccupé woo ci yeneen bis yi maanaam di yenn coono yu bari yu mu daan tegu ak yooyu yëpp mu xaw cee wàcc maanaam masalan mu daal bu dee jour liggéey la mu jël congé ak xeet yu mel noonu loolu dafa bokk ci sunnay waa lislaam yi naka noonu tamit jaamu yàlla la ngir ne it mooy bis bi nga xamante ne. Euh, mooy bis maanaam bis bi ñuy jàppee ayib ci dëgg-dëgg nitu yàlla yi mooy bis bi nga xamante ne nit ki def ci benn bàkkaar te jaamu yàlla am yokku na ci loolu bis boobu moom mooy dëgg-dëgg feet maanaam ni kon nag bu sunna la boo xamante ne waa islam ñoom dañ ko dañ koo moom euh, ñoom ñoo ko amee am na tamit euh, ci riwaayat al xamawi maanaam bu Abu Zar bu mu jëlee ci al xamawi boo xamante ne moom daf ne. baabu sunnatu du'a fil iid maanaam buntu sunnay ñaan ci iid waaye loolu dinañ gis ne beneen bi moom moo gën a dëgër insha allahu taala mun a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana hajjaaj moom mooy ibnul minhaal al anmaati muy abu muhammad as-sulami al-attar rahimahullahu taala di waa di waa basara rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux cent dix-septième ci weeru Shawwal maanaam ci la génn àdduna ci weeru Shawwal ci deux cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, moom euh, solo na ci ku mel ne Qurrat ibn Khalid ak Shu'ba ibn al ibn Asma ak Hammam ibn Yahya ak Yazid ibn Ibrahim at-Tustari ak Hammad ibn eh, Zayd ak Hammad ibn Salama ak eh, Abdul Aziz ibn al-Majishun ak imaamu Malik ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' moom hadith mi imaam al-Bukhari moo solo ci moom. waaye ñeneen ñi ci def tamit ñoom solo nañ ay xadis am xadisam nekk ci kutubu sitta waaye imam al-Bukhari rek la nekk sëriñam solo maanaam ku mel ni Ishaq ibn al-Kawsaj tamit na ci moom ak imam Abu Muhammad ad-Darimi ak ñeneen rahimallahu al-jami' mu ne euh, qaala haddathana Shu'ba ko min ko gise solo na Shu'ba ibn al-Hajjaj mooy al imam Abu Bistam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Azdi rahimahullahu taala di waa Waasiti summa Basri rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-deuxième année jàpp quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Zubayd Euh, te moom mooy Abu Abdurrahman wala ñu wax Abu Abdullah Zubayr ibn al-Harith ibn Abdul Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yami moom di waa Kufa rahimahullahu ta'ala génn àdduna 122e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta annahu qaala lana sami'tu ash-Sha'bi te mooy taabi'i bu mag boobu rahimahullah mooy Abu Amr Amir ibn Sharahil ibn Abd al Euh, euh, al-Hamadani euh, ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala al-Hamadani moom di waa Kufa rahimahullahu ta'ala gane adduna ci vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna ci li wërwërloo ci cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an al-Barra muy Sayyidina al-Barra ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi al awsi muy al ansari di al awsi radiyallahu ta'ala anhu di waa madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ginnaaw ga mun bokk mu dem mu nekk ci waa Kuufa eh, radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn adduna 72e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ñetti téeméeri juróom moom mooy musnadam imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo nañ ci ñaar fukki xadis ak ñaar ci ay xadisam imam Bukhari wéetoo na ci moom fukki xadis ak juróom imam Muslim wéetool ko ci juróom benn xadis ci xadis Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na sami'tu dégg naa an-nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu muy xutba fa qaala mu ne inna awwala maanaam di xutba fekk xutba gi xutbay eid la maanaam ne ay tam dañ koy xutbaal comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala danañu ko gi mu ne fa qaala qaala maanaam fa mu ne inna li wér boor mooy awwala ma njaal bi nag la nga xam ne nabda u moom la ñuy tàmbalee min yawmina ci suñu bis bi haaza bii an nusalli mooy dañuy julli maanaam julli it ñi ñuy def te maanaam mu ne summa topp na fa na narji'u ñu dellu maanaam narji'u ñu dellu maanaam ñu dellu ci kër yi fa nan xaraay bu ko defee ñu daal di locc maanaam ñu laj jëlee bi wala boog ñu rend li nga xamante ne moom mooy xar yi mu dëppoog li nga xamante ne moom la alquran wax ne fa salli li rabbika wanhar maanaam na nga julli ngir sa borom subhaanahu wa ta'ala te nga laj maanaam loolu tamit eh, di Euh, dëgëral ne kon li nga xam ne moom la ñuy njëkkee maanaam mooy kenn du rendi xar yi ci bisu tabaski fekk euh, jullee guñu loolu tamit da koy leeral amaa li nga xamante ne moom mooy ne jamono jooju tamit dañ ko war a def maanaam mooy ne euh, jamono borom xam-xam yi dëppoo nañu rahmatullahi alayhim ci ne ci bis bi lañ ko mën a rend kenn du ko rend ci beneen bis bu dul bu dul booba waaye ku mel ne Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne nit ki mën na koo rend su fekkente ne ci dëkk yi maanaam ci dëkk yi lañ ne ci àll bi lañ ne maanaam dëkk àll yi boobaa nga xamante ne kenn jiitiwu ak kenn def fa ak yu mel noonu bu boobaa ñoom bu ñu rek mën na noo rendi amma maanaam am am na tamit wax nañ tamit ne su fekkente ne ci dëkk yi lañu nekk suñu xëyee ba gis ne jant bi jóg na ñu teg ci loo xamante ne mën na imaam bi mën na ci julli ñaari rakka ba xutba ci ba maanaam rendi ci lu tolloog loolu buñ ko nattalee mën nañoo daal di rendi waaye li nga xamante ne moom la lu ëpp ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim mooy ne rendi gi du mën a nekk lu dul ah, xanaa imaam bi daal di rendi topp nag fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci loolu wuute nañu ci naka la maanaam lan la lool di tekki am na ci ñoom ñoo xamante ne dañoo wax ne mooy amirul mu'minin maanaam ki nga xam ne mooy xalifa jullit ñëpp kooku bu rendee ci la ñëpp di doog a war a rende amma ñeneen ñi daal ne déedéet li muy tekki rek mooy dëkk bi maanaam ki nga xam ne mooy imaamu dëkk bi maanaam mooy kilifa gu mag gee ci dëkk bi moom bu bu rendee rek mën nañoo daal di rende ñi ci des ne déedéet te loolu mooy li gën a wér insha allahu taala ngir ne moom moo dëppoo ak mboolem jamono yi nga xamante ne mu ñoo mën a ne te noonu lañ mën a bàyyee xel maanaam ndax bu doon amirul mu'minin mooy ne dëkk yi mën nañoo wuuti bu boobaa moom bu rendee te fekk ñeneen jullee buñu duñ mën a sukkandiku ci loolu bu fekkente ne waa dëkk bi la dëkk bi nekk dëkk bu rëy bu dee ci nga xam ne moom mooy imaam bu mag bi fa mu jullee moom bu ñu rende bu rendee fekk ñee jullee buñu munoo rende loolu tamit kon li nga xam ne mooy li gën a wér mooy ne imaam bi jumaa yow fi nga jullee wala bërëb bi ñu ngeen jullee yéen imaam boobu moom bu rendee waaw kay foofu ngay doog a mën a rendee mu ne fa man faala képp koo xam ne def na nag def na lii faqat dëgg-dëgg afaaba daj na laal na sunnatanaa suñu sunna suñu yoon maanaam loolu lay tekki maanaam yoon wi nga xamante ne mooy suñu yoon ñun waa lislaam bu boobaa lii teg na ci tegu na ci loolu kon dañuy gis ne hadith bi noonu la dëppoowee ak li nga xamante ne moom mooy euh, baabu sunnatul iidayni euh, li ahlil islam buntu sunnay ñaari iid yi ñeel l'islam amma ci riwaayat bi nga xamante ne moom la Abu Zar al-Harawi solowee ci al-imam al-Hamawi te moom as euh, ci ko moom ci tarjuma bi mu daal di ad-du'a fil iid maam baabu sunnatu du'a fil iid maanaam loolu bu boobaa liñ ko mën a lëkkalee rek moom mooy xanaa ñu li tax mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm gi mu gërëm mbir mi mooy tegtale maanaam mooy tegtale ñaan xanaa ñu waxe ko noonu waaye su dul loolu rek maanaam du nekk lu wér moo tax li nga xamante ne amaan na mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne riwaaya bi li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy ñi solo hadith si sahih bi solo loolu mooy li dëgër ci ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullah inde te mooy baabu sunnatul iidayni li ahlil islam ngir ne euh, tamit Euh, kon li ci def dañuy daal di jàpp ne rek taksif la wallahu a'lam maanaam mooy ak njuumte la ci ñi nga xam ne ñoo doon lu copier maanaam ñoo doon bindaat mbir mi hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 955 ak 965 968 966 983 5545 5556 5557 5560 5563 ak 6673 euh, imaamu Muslim euh, dana ko indi juróom benn yoon ci xadis numéro 1961 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 2800 ak 2801 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 1508 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 1563 ak 1581 4394 ak 4395 imam euh, Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko xadis numéro 18841 18889 dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-un dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix dix-huit mille cinq cent trente-trois dix-huit mille six cent trente dix-huit mille six cent quatre-vingt-onze ak dix-huit mille six cent quatre-vingt-treize kon lañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des al imam ibnu maaja rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab li haddathanaa ubayd ibnu ismaa'iil te moom mooy abu muhammad Ubayd ibn Isma'il al-Qurashi al-Hubari rahimahullahu ta'ala di waa Kufa rahmatullahi alayhi dañuy wax tamit ne turam moom mooy Abdullah dañuy wax ne Ubaydullah lu tudd waaye ñu ngi koy gën a xamee ci Ubaydu moom ñu ngi génn adduna ci euh, deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci afraadul Buxaari yi maanaam muy ni imam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala rek moo solo ci moom te solo ci moom ak juróom-ñeent mu ne qaala haddathana abu usama te moom mooy al imam hammad ibn usama ibn zayd al qurashi rahimahullahu taala mu gën a siiwee ci abu usama loolu moom mooy dàqantalam al qurashi al hashimi di waa kuufa rahimahullahu taala moom euh, mi ngi génn adduna deux cent unième année ginnaaw ci weeru shawal ñaar téeméeri at ak benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, loolu la imam al-Ajli wax waaye imam al-Bukhari moom dafa ne mi ngi génn adduna ci Zul Qa'da ci jëmmi at boobu maanaam du ci shawal waaye ci Zul Qa'da la génnee adduna fekk mi ngi am juróom ñett fukki at wallahu a'lam Euh, moom mu ne euh, mu ne an Hisham moom mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr ibn al-Awwam euh, radiyallahu ta'ala anhum moom mi nga xamante ne mi ngi kon gane àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna 144 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu ta'ala anhumaa waxoon nañ ko léegi an Aisha ummu mu'miniina al-Humayra radiyallahu ta'ala anhaa mu ne annahaa qaalat mu ne daxala mu ne daxala dugg na Abu Bakr sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu di xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndi fekk nekk na fi man jaariyataani ñaari xale yu jigéen min jawaaril ansaar ci xale yu jigéen yi lansaar yu ndaw yi mu ne tëttuxan ni yaa ñuy way mu daal bi ma ci li nga xamante ne taqaawal moom la daan wax wax doon waye al ansaaru ansaar yawma bu'aasa bisu xare ya nga xam ne mooy euh, bisu yooyu nga xamante ne ci lañ daan dëgmal ci xare qaalat mu ne wa laysataa maanaam mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha moo wax wa laysataa waaye nekkuñu bi mughanniyatayn ci ñuy way maanaam duñu duñu ay waykat maanaam kon loolu day tegtale ne nekk loo xamante ne maanaam mooy ne kon lii mu ne fu ci tegtale woo ne di waykat maanaam maanaam ne maanaam ne da ngay nekk ay waykat tous les jours di ngay woy wala nga nekk taasukat nga xamante ne foo dem yow yaa say sax loolu moom bokkul ak li nga xamante ne maanaam mooy euh, ah, li nga xam ne moom mooy lu baax li rawatina ci jigéen ñi mu ne fa qaala mu daa di wax Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a mazamiru shaytaani ndax ay mazamiru shaytaani maanaam mooy euh, ay instruments musicaux yu shaytaane yi moom ñoom mën na am fii bay de def na ko nangoo muy am fii bayti ci néegu ci këru rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa zalika mu ne ci fekk booba fii yawmi aydin ci bisab lañ nekkoon fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ya ababakar eyow sayyidna abubakar radiyallahu anhu inna naka ni wér mooy ne li kulli qawmin ñeel na nit nit ñu nekk iidan bisub iid maanaam feet wa hada te lii iiduna mooy suñu biir maanaam kon lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi buntu bi maanaam hadith bi ngir dég gën a dëgëral tamit ne maanaam comme suñu bisu iid la ñun waa l'islam kon bis boobu dañ ci war a nekk ñoo xamante ne dañuy féex maanaam dañuy wane ak mbégte maanaam ak ubbeeku waaye waru nekk bis boo xamante ne maanaam du amul lenn luy wane ne maanaam bis bii comme yeneen bis la loolu moom bokkul ci aaday jullit ñi bokkul ci sunna ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa lislaam kul ci sunna ñi nga xamante ne mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba bi radiyallahu ta'ala anhum amma li nga xamante ne moom mooy li des ci li aju woon ci buntu bi loolu gisoon nañ ko ci hadith bi wees walillahi alhamdu wal minna mu ne baabul akli yawmal fitri qabla al baabu bisub al akli lekk maanaam baabu buntu al akli lekk yawmal fitri bisub dog gi qabla al xuruuji lu jiitu luy génn maanaam kon lu jiitu ngay génn bis bi nga xamante ne moom mooy iidul fitr mooy bisub korite maanaam da ngay lekk symboliser ni fi mu wooro wóoroo maanaam ngir ne yeneen bis yëpp dañ doon woor waaye bis bii moom da ngaa war a maanaam feeñal sa feeñal tamit kat maanaam ci ne jaamu yàlla nga jaamu nga yàlla jaamu gi ba nga xamante ne maanaam mat na alhamdulilah léegi nag may feeñal sama mbégte ci di wane ne maanaam ak tamit di feeñal sama jaamu yàlla ak sama di wane ne wóoruma ngir ne maam bu ko defee nga lekk laataa ngay jénn ngir ne wane ne borom bi subhaanahu wa taala moo la tegoon koor bi waaye fii moo la ko teggil ba pare ne tey bugguma nga woor ndax bisu feet la bisu eet la loolu tamit maanaam nga def ko laataa ngay jénn kon ñu gis ne su fekkente ne bisu Euh, tabaski la maanaam dañuy génn dem julli ji doogar loj ak yenn maanaam teg ci ak yeneen ak yeneen waaye bu dee bis korite moom dañuy teel a maanaam teel a lekk doog a génn comme ni nga xamante ne mu loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala doo ko leeral mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaabi ilay haddathana Muhammad ibnu Abdirrahim te moom Abu Yahya Euh, Muhammad ibn Abdurrahim ibn Abi Zuhair al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala moom euh, muy Abu Yahya mooy dàqantalam comme niñ ko gisee woon moom la ñu wax as-Sa'iqa maanaam moom moo nekkoon euh, sa'iqa mooy tonnerre bi voilà maanaam ngir ne mooy dënnu gi dënnu gu tar gi ngir maanaam gaaw melax gi waaw ngir ngir gaaw gi mu mënoon a gaaw mu daan gaaw a mokkal téer lu mokkal du ko du ko fàtte maanaam moo tax ñu ne ki waa ji tonnerre comme éclair voilà <laughs> moom lu mu dégg rek da dafa gaawoon a mokkal rahimahullahu ta'ala ci ñi daan ànd ak imam Ahmad ibn Hanbal la Euh, bëri tam ay mbir yoo xamante ne solo na ko te wéetoo ci moom imam al moom moo solo ci moom fanweeri xadis ak juróom benn imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i tamit solo nañ ci moom mi ngi gën a adduna ci cent quatre-vingt-cinquième année génn adduna deux cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi fekk moom juróom ñaar fukki at mu ne qaala haddathana i ibn Sulayman euh, te moom mooy Abu Usman ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala di Euh, maanaam nekk ginnaaw ga Baghdadi ginnaaw ga maanaam euh, euh, moom kon mu ñu xamee ko Sa'id ibn Sulaym ibn Kinaanata ad-Dabbi mooy hadiisam tamit nekk ci kitabu sitta moom mu ne an qaala haddasanaa Hushaym te moom mooy imaam bu màgg boobu rahimahullahu ta'aala di Abu Mu'aawiya Hushaym ibn Bashiir ibn al-Qaasim ibn Diinaar as-Sulami muy al-Waasiti rahimahullahu ta'ala te jafaaram nekk waa Bukhara comme imam al-Bukhari rahimahullah gane adduna téeméer at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna téeméer at ak juróom-ñett fukk ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala akhbarana Ubaydullah ibn Abu Bakr ibn Anas bi sëtu Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy Ubaydullah ibn Abu Bakr ibn Anas ibn Malik al-Ansari muy dàqantaam nekk Abu Mu'az di waa Basra rahimahullahu euh, ta'ala moom tamit ay euh, xadisam euh, ñoom imam waa kutubu sitta solo nañ ko imam al-Bukhari fukki xadis ak ñaar la am ci moom maanaam la ko solool ñaare bii mooy ñaareelu yoon ñu di ko gis imam Muslim solool na ko juróom benn xadis imam Abu Dawud solool na ko ñaari xadis imam at solo solool na ko juróomi xadis imam an-Nasa'i solool na ko juróomi xadis ñaari xadis bokk imam itam ñaari xadis la ko solool rahmatullahi alal jamii mu ne qaal mu ne an anas mu solo sayyidina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam muy abu hamza zul uznayni euh, al-basri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabi di xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gil gane adduna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna euh, juróom-ñeent fukki at jàpp maam jàpp juróom-ñeent fukki ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne moom mooy musnadam mooy ñaari junni xadis ak ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn li nga xam ne moom mooy imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo moom mooy téeméeri xadis ak juróom-ñett fukk imaam al-Bukhari wéetoo ci juróom-ñett fukki xadis imaam Muslim dëppoo maanaam sol wéetoo moom ci juróom-ñeent fukki xadis ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu moom nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam laa yahdu daanul xëy yawmal fitri bisub euh, bisub fitar maanaam moom mooy bisub eedul fitar mooy bisub euh, dog gi ma maanaam muy korite hatta mbéta yàqula mu daal di lekk sabaraatin ay tàndarma maanaam tàndarma la daan ndikk lekk laataa muy dem nii day tegtale kon nag bu ñu xëyee bisub euh, bisub korite maanaam ñu lekk lool mooy li nga xamante ne mooy li gën te lii gën ci biir loolu moom mooy lekk tàndarma comme li nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defe te lii tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la eh, maanaam moom lay tegtale maanaam mooy ne eh, maanaam lu tax mu tànn tàndarma comme niñ ko gise woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy misaalu jullit bi te moom la alquran tudde woon kala maanaam shajaratun tayyiba garab gi nga xamante ne moom mooy garab gu teey gu sell gi ak yeneen yoo xamante ne nekk na ci biir tàndarma ci ay ay waxoon na ne ku xëy lekk ci juróom-ñaari tàndarma ci ajwa maanaam bu Madina maanaam juróom ñaari euh, tàndarma yu Madina bis boobu buñ leen njabare njabar gi du la jàpp maanaam yooyu yëpp day tegtale maanaam màggaay yi nga xamante ne moom la tàndarma am ci ak doole ak maanaam ci ak ngëneel mu ne léegi mu daal mu daal di ci teg ne wa qaala wax na Murajja ibnu Raja maanaam euh, te moom mooy Abu Raja al-Yashkuri Murajja ibnu Raja rahimahullahu taala di waa Basra moom Euh, nekk maanaam boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute nañ ci ak dëgëram ak ñàkk euh, dëgëram comme ni imam az-Zahabi wax ci al-Kashif ne mukhtalafun fi haalihi maanaam ku ñu wuute la ci ay xaalam waaye la hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na saduqun rubbama wahim maanaam ku dëggu la koo xamante ne léeg-léeg nag day def def la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lii moo tax bu indi hadiisam bi mu nekk mu'allaq maanaam indiwu ko mu nekk li nga xamante ne moom mooy musnad mu ne qaala haddathani Ubaydullah te moom mooy ibnu Abubakar ibnu Anas mu ne mu ne annahu qaala haddathani Anas maanaam mu ne moom nee na haddathani Anas ibn Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wax na ma ko léegi mu muy kon gis nañ benn lu tax imam al-Bukhari indi ko mu nekk mu mu'allaq ñaareel bi gis nañ ne moom mooy ne dafa am beneen mbir bu muy leeral moom mooy ne lan mooy ne ci riwaaya bi Ubaydullah ibnu Abubakar ibnu Anas dafa déggee ci maamam Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu te ci kaw dafa war rek an jëlu nañ ci loolu muy ñaareelu njariñ bi nga xamante ne moom moo nekk ci lii euh, amu ne anan nabi mu jëlu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama wa yakuluhunna te da leen daan lekk witran mu nekk witar maanaam mu nekk euh, euh, lu toll maanaam loolu tamit mu nekk beneen njariñ bu tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullah maanaam mooy tàndarma yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci daal indi lu daf ci daal nekk lu tóol te comme ni mu ko waxe inna allaha witrun wa yuhibbul witra borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa tóol te dafa bëgg lu tóol loolu tamit moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan tànn lu tóol loolu te mbooleen mbiram yi lu ci ëpp noonu tamit lañ ko daan gise lu tóol mooy lu impair maanaam moom loolu la daan faral di tànn radi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk kon beneen njariñ boo xamante ne am na ci ne bisub ayit bu ñu xëyee ñu lekk tàndarma te tàndarma ya ñuy lekk ñu mu daal di nekk tamit li nga xam ne moom mooy lu tool la dégg nga xadis bi imam al euh, Bukhari fii rek la ko indi euh, Muhammad ibnu Raj euh, Euh, Murajja ibn rajaa bi Murajja ibn Raja bi ci afraadul Bukhari yi la bokk imam al Bukhari yi rek moo solo ci moom te fii rek la solowee tamit ci moom maanaam euh, euh, ci Sahih bi yëpp fii rek la la solowee ci moom maanaam beneen bi ci des moom mooy maanaam kon xadis bi imam al Bukhari fii rek la ko indi imaamu maanaam xadis bi dafa bokk ci xadis yi nga xamante ne moom la Seydina Anas ibn Malik wéetoo maanaam moom moom mooy euh, juróom-ñett fukki xadis yi muy quatre-vingts xadis yi xam ne moom la imam al-Bukhari wéetoo wallif imam Muslim ci xadisu euh, Seydina Anas yi radiyallahu ta'ala anhu maanaam imam kon euh, al-Bukhari fii rek la ko solo imam Muslim solowu ko imam at-Tirmidhi moom solo na ko xadis numéro cinq cent quarante-trois ak imam Ibn Majah xadis numéro mille sept cent cinquante-quatre